A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. Wa imaamil muttaqiin al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin. Sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin al-amiin. wala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni illahi léegi ci na fukkeelu at benn ci gàddaay yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu aleyhi ginnaaw bi nga xam ne ci la dem ila rafiqi al a'la saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum daldi daje min ginnaaw bi seydna siddiq def leen discours ci jàkka ji ñu daje nekk kër saydatu aisha fi nga xam ne fa la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa lañ sàng fa ko sàng muur ko noonu ñu ne foofale minal muhaajiriin am ñeneen ci muhaajiruuna yi ñoo xam ne kër seydna ali ibn abi taalib lañ newoon muy ñoom seydna ali seydna zubair ibn al awaam wa kadhalika al abbaas ibn abdil muttalibi ak ki nga xamante nii mooy az-Zubayr ibn al-Awwam ñoom ñu dajaloo ci saqifatu bani Saa'ida doon fal ki nga xam ne mooy njiit xabaar bi dikkal Seydina Siddiq ak Seydina Umar ibn al ak ñañ nekkaloon te ne woon fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekk ca nekk Sayyidatu Aïsha fi koor bi nekk ñu am ku taxaw ca biti daldi woo Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko gaawal ndax bu ngeen gaawul kat woo ko mu ne ko sori ma parce que ñun li ñu soxal mooy toppatoo li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko nag am na lu nar a xew ndax waa lamsaar kat daldi nañuy daje ñoom daje nañu te ñu ngay waaj fal li nga xamante ne nii mooy ñu nga daje nañu waxu ko sax dañuy fal waxu ko sax li ñuy def daje nañu waaye bu ngeen moywul seen daje googu mën naa indi xare ci biir nit ñi seydna omar radiyallahu anhu nee na ma ne kon as-siddiq intaliq bina kon as-siddiq jiitul ñu topp sa gannaaw ba ñu dikkal leen xool ana lan moo xew foo fële ba ñuy dem dajeek Uwaym ibn Saa'ida ak Ma'n ibn Adiy Seydina Umar ibn al-Xattaab lii lépp moo ko nettali bi nga xam ne mooy discours bi mu def te Mawlaana ibn Abbaas al-Bahru tarjumaanul Qur'aan alayhi ridwaanullahi daal di ñu koy nettali comme nim ne ci musnadu al imaamu Ahmad wa saxiixu al imaamu al buxaari ak sunan al imaamu an-nasaa'i mu ngi tamit ci sunan ad-daarimi raxmatullahi ala al jamii seydna umar bnu al xattaab wa kadaalika rawaahu al imaamu bnu isxaaq ak ñoom al imaamu bnu sa'd waa asxaabu siyar yi ñoom itam solo nañ ko al imaam bnu isxaaq boo demee ci siiratu bnu hishaam waaye boo demee it ci al imaam ibnu sa'd ja tabaqaat indi na ko raxmatullahi ala al jamii Seydina Omar nag <clears throat> loolu mu ngi ko doon def ci xutbaam bi mu def quelque fan laata muy génn àddina bi mu ajee ba ñëw am lu mu déggoon lu ko Seydina lu ko benn waay daldi woon ñëw nettali ba mu newee Mina ci aj gi mu ne woon dina jóg def foofu benn discours Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhum daal dina ko nag àddeet ah conseil na ko bu ko def fii <clears throat> def ko Medinatul Munawwara foofu xaytu daaru daarul hijra ak daaru sunna fi nga xam ne mooy këru hijra yonent bi aleyhi salaatu wasalaam këru gàddaay ji waaye këru sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee fala boroom xam-xam yi nekk ak sangu nit ñi boo waxee dinañ xam li ngay wax teg ko fan ko dégg ko na ko waxee ak tamit la tax ngay wax dinañ ko xam waaye boo ko waxee minaa fii nga xam ne ñépp fi daje lamdaa yee ngi fi awaam yee ngi fi da ngay wax te ñoom ñooy bari ñooy ëpp te ñoo lay gën a jege ndax buñ déggee ne woote nga kenn du leen jiit sa wet ñu jël sa wax ji dégg ko neneen di ko toxale neneen Seydina Omar daal dégg conseil boobu ko Seydina Abdurrahman ibn Awfin daal di conseiller bim ñëwee Madinatul Munawwara Mawlaana Ibn Abbas nee na premier ajjuma kenn ma dafa kii rek ma daw kay ma fëx kay ngir teel a gaawantu teel a àgg am place bu baax ci côté minbar bi bu ko defee leen kenn nu duma gën a dégg li amirul mu'minin wa thani xulafaa rachidin omar bn alxataab alfaaruq abu xafsin nara wax tey radiallahu taala anhu bam ñëwee fekk fa doomu mbokk seydna omar ibn alxataab mu jiit ko fa muy said bn zeyd bn amr bn nufayl almubacharu biljanna mu wax ko lam koy wax ne ko ah seydna omar dugg si mu ne tey la fiy wax loo xam ne lu kenn masula wax ci kaw minbar bi mu ne ko oh, non foogu ma ne nag dina fi wax dara loo xamante ne nii lu lu keneen waxul woon avant moom la waaw wala sax bu wax fi loo xam ne moom bam nee xalifa ba léegi masu koo wax waaye moom xamuloon li xew waaye naa Ibn Abbas dafa bëggoon a radiyallahu anhuma attirer attention moom Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ngir mu daal di déglu radiyallahu anhu bu baax gën a déglu li nga xam ne moom la Seydina naa ibn al-Khattab bëgg a wax tey naa Omar commencé woon wax wal xadiis ñun ñu ngi woon ci riwaayal imaamul buxaari ci kitaabul muhaari ci kitaabul xuduud kitaabul xuduud baabu ci bunt bi nga xam ne moom la def ci eh, ki nga xam ne mooy alxubla rajmul xubla min az-zinaa idaa axsanat mu ne woon al imaamul buxaari xaddatanaa abdul aziz ibn abdillah mu ne woon ki ko nettali mooy abdul aziz ibn abdillah di ibn yaxya ibn amr ibn uways muy al uwaysiyu abul qaasimi raxmatullah alayhi alqurashiyu alaamiriyi almadaniyu raxmatullah alayhi qaala mu ne xaddatani nettali na ma ibrahima ibn saad di sëtu seydna abdirahman ibn awf di ibrahima ibn saad ibn ibrahima ibn abdirahman ibn awf az-zuhriyu as-saxaabiyu al-mashhuur radiyallahu ta'aala an aali ibn awf an saalix mu jële ci saalix ibn kaysaan muy saalix ibn kaysaan al-madani abu muhammad am ñu ne abul xaaris yi an ibn shihab mu jële ci al imaam ibn shihab mi nga xam ne jaratu la présenté muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdillah ibn shihab ibn abdillah ibn al xaaris ibn Zuhra az-Zuhri rahmatullahi alayhi an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali Abu Abdillah al-Hudhali al-Madani rahmatullahi alayhi an Ibn Abbas mu jële ci tarjumaanul Qur'aan di doomi al-Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma al-bahru al-habru radiyallahu anhuma moom Seydina Ibn Abbas moo nettali mbir mi ña nga xam ne noonu la doon jàngal alquran seydna abdirahman ibn auf bam nettali ko li nga xam ne moo xewoon ndax minaa lañ newoon ak ba discours bi mu ñëwee mu teel a ñëw toog mu ñuy nettali nag ñëwoon nañu li ñu fi ginoon a soxlaal mooy kayfiyatu bay'ati siddiq ba'da wafaati rasulillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi waaw ah. mooy ni nga xamante ne nii noonu lañu fale seydna siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaah ginnaaw bi nga xamante ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi génn àddina agsi woon nañu ci sa euh, saqiifatu bani saa'ida ci ker bërëb bu ker wu am ker goo gële ci waa Ansaar fañ dajaloo woon ngir tabb ki nga xam ne mooy xalifa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mais jiite côté waa Ansaar ndax dañoo jàppoon ne mbir yi moom kii day jiite fii kii jiite fee comme ñoom ni nga xam ne noonu lañ ko aadoo woon waaw waaw comme ni nga xam ne noonu la al imaam ibn Tiin di wax koom ni ko al imaam al di indee ci al mu ne qaala ibnu tiin innama qaalat al ansaaru minna amirun wa minkum amir ala maa carafuuhu min caadati alcarabi an laa yata'ammar waaw an laa yata'ammara ala alqabilati illa man yakunu minha waaw mu ne loolu noonu boo gisee ñu waxoon lool parce que mooy li ci dañ koo teg ci aaday arab yi ñoom arab yi li nga xam ne mooy seen aada këne du jiite xabila bi lu dul koo xam ne ci ñoom la bokk du jiite tribu bi ay nit lu dul ñu bokk ci ñoom waaye bi gis nañ Seydina Siddiq après dina leen leeral nag Seydina leeral leen këne mbir mi waa Quraysh ñooy ñi nga xamante ne mbir mi ci ñoom la war a dellu ndax ñoom awsatul arabi daaran waa nasaba ak yooyu yépp ba ni nga xamante ne nii noonu la leen koy waxe kon nag ginnaawu kon bi mu defee discours am waa lamsaar seen xatib daal di jóg wax ne ñoom daal ñoom ñooy katibatul islaam ñooy ansaarullah te am na mbooloo mu jóge ne ñëw ci muhaajiruuna yi dox ndànk ak si mel ni dañoo bëgg a jël mbir mi ci ñoom Seydina Siddiq daal di leen raisonné wax leen li nga xam ne moom lañ wax léegi ci ngëneelu waa Quraysh ak këne nit ñi wala yorafa hada al amru illa li hada al xayi min quraysh hum awsatu al arabi nasaban wa daara wa qad raditu lakum axada haadayn arrajulayn fabaayicuu ayahumaa shi'tum fa axada biyadi wa biyadi abi cubaydata bni aljaraaxi wa huwa jaalisun baynana seydna siddiq bi mu waxee lool jël nekk mu ngi toogoon bi muy wax dafa toogoon daldi jël jàpp bi mu waxee loolu ne leen mbir mi wa arab yi xamuñu mbir mi lu dul ci koo xam ne ci waa Quraysh la bokk ndax ñoom awsatul arabi nasaba ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a digg doomu ci arab yépp li nga xam ne mooy askan ndax ñoom ñooy ñoom waa Quraysh kat ñooy ñi nga xam ne ñooy sëtu Seydina Ibrahimul Xaliil te tamit seen kër muy fa Kaaba ga nekk moo gën yeneen dëkk yépp te loolu lépp arab yi xam nañu ko ngëneel gu ñu am ñoom waa Quraysh moo taxoon ñu doon wax naan da'u Muhammadan wa qawma comme bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon woote ñu ne ñun daal ndax euh, nañ bàyyi seydinaa muhammad ak ñi nga xamante ne ñooy ay ñoñam ndax kat annaasu tabaun li quraysh nit ñi arab yi foofu kiñ doon topp kili ñi ngi doon a nekk kilifa ci ñoom mooy waa quraysh loolu moo tax moo ne woon si looloo tax mu ne leen nag xam ngeen ne ñooñu ñooy ñi gën a yelloo nekk mbir mi te tamit am na beneen riwaaya boo xam ne dinañ ko gis seydinaa sa'd ibn ubaada radiyallahu ta'ala anhu wal hadithu qad rawaahu al imaamu ibnu al imaamu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal bi sanadin sanad boo xam ne bu wér la moom al imaam eh, eh, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi non sanad boobu wérul parce que sanad bi wérul lu tax wérul waaw parce que am na leneen lu koy lu koy dëggal waaye sanad bii nii wérul. parce que Daawud ibn Abdillah al Awdi waaw parce que imaam Ahmad dane xaddatanaa Affan qaala xaddatanaa Abu Awaana ñii ñépp min rijaali saxiix waaye an Daawud ibn Abdillah al Awdi fi la du'f gi nekk an Humayd ibn Abdirrahman mu jële ci Humayd ibn Abdirrahman ibn Awf annahu qaala mu wax mooy loolu benn affaire la waaye beneen affaire mooy ne affaire bi gis nga mooy mbir mi dafa nekk loo xamante ne Humayd ibn Abdirrahman di doomi Seydina Abdirrahman ibn Awf moo ko nettali te waxul ci kan la ko jëlee waaye foofu day wax ne euh, Seydina Siddiq dane <coughs> ginnaaw bi mu waxee ngëneelu waa Lamsaar ci loolu le dafa wax ne walaqad alimta ya Sa'du anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa anta qaa'id qurayshun wulaatu haadha al-amr fa barru an-naasi tab'un li barrihim wa faajiruhum taba'an li faajirihim fa qaala lahu sa'dun sadaqta nahnu al-wuzaraa wa antum al-umaraa foofu Seydina mu ne Siddiq keroog daa am li bokk na ci li nga xam ne moom loo wax dane yow yow Saad mi nga xam ne mooy <clears throat> Saad ibn euh, Ubaada dina ñëw ci xadiis bi nga xam ne moo wér bu xam ne mooy bu Seydina imaamu Ahmad beneen boo xam ne la indi dinañ la ko wax léegi ah mu ne mu ne ginnaaw bi mu tuddee ngëneel ngëneelu waa Ansaar xamal leen ne dëgg la yi ngeen wax yépp mooy ne yell ngeen ko te yell na leen nekk ngeen koo xam ne loolu lépp li ngeen wax noonu la demee mooy loolu ngeen nekk ci lislaam yéenay katibatul islaam yéenay ansaarullah te yonent bi aleyhi salaatu waxoon ne mu ne leen walaqad alimtum te yéen xam ngeen ne anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wax na ci seen xaq yéen law salaka nnaasu waadiyan wa salakati l ansaaru waadiyan salaktu waadiya al ansaar seydna siddiq ne leen xam ngeen ndawal yàlla li wax na ci seen xaq ne law salaka nnaasu waadiyan bu nit ñi duggoon aw xur wa salakati l ansaaru waadiya salak waa lansaar dugg weneen xur salaktu waadiyal ansaar man rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam kononte kon dinaa dugg fi nga xamante ne mooy fa waa lansaar jaar mu ne anna mu léegi mu ne walaqad alimta ya saado te yow saad ibn ubaada yow as-siddiq maay wax ak yow xam nga ne yow mi sàngu nii anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ken ndawal yàlla li wax na wa anta qa'id te bu yonent bi alayhi salaatu salaam keroog ba muy wax lool yow yaa ngi toog yaa ngi fekke nga yaa ngi toog yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne qurayshun wulaatu hadha al amr ne waa quraysh kat ñooy ñi nga xam ne ñoo méngoo mbir mii ñooy mbir mi ci ñoom lay dellu fa barru naasi tabaun li barrihim ñi gën ci nit ñi te baax ci nit ñi tabaun dañuy topp li barrihim ñi baax ci quraysh wa faajiruhum ñi ñi ñi nga xam ne ñoo kàccoore ci ñi nit ñi tabaun li faajirihim dañuy topp ñu ñuy kàccoore ci waa Quraysh voilà <clears throat> nu ngo fa qaala lahu Sa'd sayyidina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu ta'ala anhu ne ko sadaqta ne ko wax nga dëgg de yaa Siddiq loolu kay maa ngi koy fàttaleku kon nag nahnu al-wuzara <clears throat> ñun ñooy ñi nga xam ne ñooy genre ministres yi ñooy jëwriñ yi wa antumul waaye yéen yéen nekk li nga xam ne mooy njiit yi léegi xoolal euh, loolu riwaay boobu wax nañ la li ci nekk waaye xoolal riwaaya beneen bi nga xamante ne nii al imaamu ahmad rahmatullahi alayhi al imaamu al imaamu al imaamu ahmad moo ko soloo ci yoonu abu nadra an abi said mu jaar ci seydna abu said alxudri bi sanadin saxiix mu ne fa bi mu jógee ba waaye lu wala lamsaar bi jóg ci seen discours kat bi wax fa qaala mu wax inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama di yonent bi alayhi salaatu wasalaam de kaana ida staamala rajulan minkum qaranahu bi rajulin minna ne yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam yéen waa muhaajirun discussion la woon waaw discussion la Seydina Omar dafa tënk yenn yi parce que xutba la te tamit li nga xam ne moo ko ci soxal dëgg-dëgg mooy li nga xam ne mooy résumé na la fa xewoon waaye mbir mi am na riwaaye yu ñëw gën a détaillé affaire bi mu ne kon foofu Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu mu ne bi xatibul ansaar hu min al ansaar Abu Sa'id al-Khudri doomu moom muy muy Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhuma mu ne bi discours katu wal waxee ne yéen kat yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fu mu mës a yónni jiital benn muhaajirun da koy da koy xaranahu da koy lëkkale rajulun minna benn góor ci ñun mooy day fal ne kii yaay jiite mais day mel ni second day teg koo xam ne ci wàll ansaar mu nekk second am kon nag fatubaayi fatubaayi ala zalika kon yéen liñ ne minkum amir wa minkum amir loolu mën naa dox fa qaama zayd bnu thaabitin seydina zayd bnu thaabit alqur'aaniyu rahmatullahi alayhi newoon ki nga xamante ne nii mooy seydina zayd bnu thaabit ah cheikh bnu abbaasin radiyallahu taala an iljamii newoon sëriñu mawlaana bnu abbaas bi gën a mag daanaka ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana minal muhaajiriin wa innama alimaamu min almuhaajirin fa naxnu ansaaru allahi tabaaraka wa taala kama kunna ansaaru kama kunna ansaaru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam seydina zayd ibn thaabit daal di jóg ne ndawal yàlla hee yéen sama mbokk yi xam ngeen ne ndawal yàlla yi kat kaana min almuhaajirin salawatullahi wa salaamuhu alayhi yonent bi alayhi ci ñoom la bokk mooy ci ñiy gàddaay si ñoom ñoo bokk ci ñoom la bokk wa ta wa innamal imaam dëgg dëgg dëgg dëgg ci war a jiite jullit ñépp nag man Zayd ibn Thabit damay wax te yàlla kese tax minal muhaajiriina ci muhaajiruuna yi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam ci ñoom la bokk fa nahnu ansaarullah kantaa ñun waa lansaar ñun ñoo ñi jàppale diine yàlla ñi ñun ñoo jàppale projet yi nga xam ne chantier yi suñu boroom bëgg ñu taxawal ko ñun ñoo ko doon jàppale ñoo ci newoon kamaa comme ni nga xam ne kunnaa lañ newoon ansaaru rasulillah ni ñu doon dimbali nekk ñi dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la seydna Zayd ibn Thaabit ne ko jazaaka allahu xay ne ko yow Zayd ibn ak ñeneen ñi fi wax yépp ci wàll ansaar yal na buur yàlla fay leen yiw fa baaya'uhu ñu daal di jaayanteeg moom kon mu ngi noonu ah léegi buñ ñëwee kon kon gis nga discussion la woon boo xam ne bu fourni la ku nekk indi nga say kii Seydina Siddiq daal di leeral li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne noonu la demee ba pare nag mu ne leen nag comme que xam ngeen loolu nag kenn ci ñaar ñii laa gërëm ngeen def ko xalifa nee na Seydina Omar mu ngi xutba ci kaw minbar bi bésub ajjuma di xutba ci xutba bi ci la waxe yépp mu téye ci loxo seydina Sa'd Umar euh, ibn al-Khattab ak ki nga xamante ne nii mooy seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne fa baayi'u ayyahuma shi'tum man de qad raditu lakum ahada haadayni rajulayn man as-Siddiq gërëmal naa leen ngeen jaayante kenn ci ñaar ñii fa baayi'u ayyahuma shi'tum xool leen ñoom ñaar di Seydina Umar ak Seydina Abu Ubayda ku leen neex ci ñoom ngeen jaayanteeg moom mu jiite ñu ñun ñépp nekk xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam léegi nag seydna omar nag ne waay ne lan fekk seydna siddiq nee na mu wa huwa jaalisun baynana mu ne falam akrah mimma qaala ghayraha li mu fi wax yépp lii rekk laa d'accord waaw waaw wallahi an uqaddama fa tudraba unuqi laa yuqarribuni dhalika min ismin ahabba ilayya min an atamar an ata'ammara ala qawmin fihim abu bakr seydina omar ne waa yow man de maa ngi waat ci yàlla ñu jiital ma ci peloton d'exécution bi ñu exécuté ma faat sama sama dóor sama jaasi sama doq ma faatu sax ci loo xam ne duma ma yóbbee ci bàkkaar te du tax ñu def ma loolu defuma benn crime defuma dara lu waral ñu dóor sama doq waaye ñu dóor ma sama doq mooy faat ma ci tooñ sax loolu sax moo ma gënal ahabba ilayya ci loo xam ne lu ma deful dara walla boo ci ci ci ci ab ta'wil bu dul noonu tax ñu faat ma sax moo ma gënal fuuf ñu may man may jiite ay nit ñoo xam ne Abubakar a ngi ci seen biir allahumma neehee suuf <coughs> xanaa illaa an tusawwila ilayya nafsi 'inda al-mawt shay'an la ajiduhu al loolu de bu mu amee rek fu ngeen ma gisee man Umar ibn al-Khattab may nangu di jiite ay nit ñoo xam ne Abu Bakar ak mu mu nga ci seen biir loolu moom ñu ñu jiital ma daal li may faat loo xam ne defuma benn bàkkaar moo ma gënal ah xanaa ba mu des ndax kuy wax ci ngiru yàlla mooy kenn xamul waaye mooy man jamono jii lool laa xam lool laa gëm te lool laay doxe mooy jiite Abu Bakar fan man Umar ibn al-Khattab xanaa boobu man damaa dof loolu ñu rey ma moo ma gënal ci loo xam ne defuma dara moo ma gënal may jiit ay nit ñoo xamante ne nii Seydina Abu Bakar a nga fi nekk ah mu ngi seen biir xanaa bu dee bopp buur yàlla moo mooy am lu soppeeku ci man voilà sama sama man daal sama sama bopp daal di soppeeku mooy nekkatuma man Umar ibn al ma nekk keneen bu may faatu xanaa lu mel noonu loo xam ne trouvé wu ma ko leen mooy mais fekk maa ngi nekk ki ma doon Umar ibn al-Khattab di conscient di am loo xamante ne nii sama xel di ànd ak moom sama ngëm yàlla ma ne du jiite ay nit ñoo xam ne Abu Bakar a ngi seen biir maa lànk kàkkandaare maa bañ léegi nag kenn lañ fi dul jaayanteel gisoon nañ say xadiisu saydina kii bi mu ne euh, saydatu Aïsha bi radiyallahu taala li nga xam ne moom la saydina Omar ne wayow eh. Eh, eh, ñu ñoo la waaye anta sayyiduna yow yaay suñu sang waaw yow as-siddiq yow yaay suñu sang an fa anta sëy bal nu baa yuka waaw anta sayyiduna wa xayruna wa ahabuna ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Umar bañ ne bal li am ba des nubaayuka yow la ñuy jaayanteel yow ab siddiq fa anta ndax yow sayyiduna yaay suñu sang wa xayruna te yaa ñu gën wa ahabuna ila rasulillah te yow la yonent bi alayhi salaam ginoon la sopp kon naka lañ la fiy bàyyee di jaayanteeg man wala Abu Ubayda kenn ci ñun ñaar Abu Ubayda jarul sax muy wax man wax naa jeex na mooy de toute façon Abu Ubayda xelam xalaatul naan lay jiite na Siddiq mu bañ ñoom ñëpp a bañ Seydina Omar wax mais Seydina Abu Ubayda dafa bañ moom moom dafa jëf wax dafa jëf affaire bi mooy nekkul di wax mais daf ko jëf bañ waaw léegi nag Seydina Omar di continuer ci discours am bii nee bi nga xam ne ci la <coughs> ci laa wax loolu fa qaala qaa'ilun min am benn waay ci waa lamsaar ne ala ju ana juzay juzayluhal muhakkak wa uzayquhal murajjab waaw ne ana juzayluhal muhakkak xam nga juzay la mooy tasxiiru jaz la mooy benn eh, eh, kii la <clears throat> aw yat la woo xam ne dañ koy teg ci kaw eh, gëléem gi ngir mu ci man di xoos di ci man di xesenu ah bu dee dafa am euh, feebar yooyu di def yaram bi xesen mu man ci di xesenu waaw léegi loolu lim ci jublu nag mooy mooy ne mooy ki nga xam ne man maay ki nga xam ne oh bu ma leen joxee sama avis dina leen doy comme ni médecin bi di joxee li nga xam ne mooy avi euh, nga xam ne bu joxee avis kenn day nekk loo xamante ni nii moom euh, daa nag da koy doy sëkk da koy da koy faj mu ne man nag lool la waaw sama avis bi moom bu ma leen ko joxee rek xam leen ne moom wuu comme ni ni nga xam ne noonu la gëléem gi nga xam ne dafa ñëw ba yaram wi daanaka di xeseen fu ne hein buy buy buy xesenu ci bant boobu di ci xesenu ni mu koy soulager ba nga xam ne vraiment day soulager wu complètement mooy nag man nag ana judayluhal muhakkak mooy kooku nag ci wàllu xalaat bi nag maag kooku nag cay woy bu ma leen joxee sama xalaat bi waaw wa udayquhal murajjab te man nag <coughs> maay udayq mooy euh, ci idq mooy mooy tàndarma al murajjab bi nga xamante ne nii euh, <coughs> bu tedd bi waaw mooy bi nga xamante ne nii bu tedd bi mooy ki nga xamante ne nii moom mooy bu dëgër bi te mën nañoo dëgërloo ci man mooy xalaat bi may jox dina leen shifaa dina leen mel ni lu leen faj te tamit dina leen doy sëkk te wallahi di ngeen xam ne bu ma leen joxee xalaat bii ma war a wax ah dina leen doy sëkk léegi nag bi mu waxee loolu nee na moom xalaatam boobu muy wax kooku waxoon nañ mooy almunzir <laughs> moom moo ne woon <laughs> ana man man maay judayluhal man maay judayluhal muhakkak wa udayquhal euh, euh, euh, murajjab waaw <laughs> mooy alxubaab ibnul munzir la woon raxmatullaahi alayhi moom moo waxoon loolu léegi bi waxee loolu ah ah kii ne Seydina Omar ne muy continuer ci xutba bi bi mu waxee loolu ne min léegi mooy xalaat bi mooy lan mu ne min naa wa minkum amir ya ma'shara Quraysh waaw xalaat bu rafet boobu ma leen wax te nekk juzayluha al muhakkak wa uzayquha al murajjab mooy xalaat bii minna amir ñun dañuy am comme doon <coughs> dañ doon dañuy am njiit yéen ngeen am njiit waaw yaa ma'shara Quraysh yéen mbooloom waa Quraysh yéen muhaajiruuna yi léegi nag bi nga xamante ne nii ci la wax loolu Seydina Omar ne fa kasura lagat mu ngi ci kaw minbar bi ajjuma di xutba mu ne fa kasura allaxatu wartafa'at al aswaat xatta faridtu min al ixtilaaf fa qultu ubsut yadaka yadaka ya aba bakr fa basata yadahu fa baaya'tuhu wa baaya'ahu al muhaajiruun summa baaya'athu al ansaar wa nazawnaa ala sa'd ibn ubaada fa qaala qaa'ilun minhum qataltum sa'd ibn ubaada waaw <laughs> nee na après bi coow li nag bi waa ji waxee loolu alxubaab ibn al mundir rahmatullah alayhi muy xubaab ibn al mundir coow li bari ñii di wax ñii di wax ñii di wax bi coow li baree man Umar ibn al Xattaab ma ragal ne lii nii tem tem tem mu indi problème quoi waaw waaw lii nii moom coow lu bari lii liñ fi wax leer na te tamit tem mu indi fi problème waaw nee na ma ma ne ma ne kii eh, bi coow li baree càmbal ki wax ji bari kàddu yu jóg ma ne Seydina Siddiq ubsut yadak hatta faraqtu min al ixtilaaf ma ragal nag fii nag fit na am fi wute am fi boo xam ne du ñu ko lijjanti bu ñu tabbul kenn léegi waaw bu ñu tabbul kenn jaayanteeg moom léegi nee na ma ne as-Siddiq ubsut yadaka ya Aba Bakr ma ne man Omar e, Abu tàllalal sa loxo mu nee na ma taal ma taal mu tàllal loxoom nee na fa bàyyatuhu ma jaayanteeg moom waaye riwaay imam ibn Ishaq bi mooy wane ne Seydina Omar bi mu nee tàllalal sa loxo Seydina Siddiq dafa tàllal am ku ko jiitu <laughs> mooy laata muy teg loxoom ci loxo Seydina Siddiq di di jaayanteeg moom Seydina Bashir ibn Sa'd moom moo ko jiitu daal di jaayanteeg Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu Seydina Omar nee na moo tax mu ne fa sabaqani rajulun waaw bi ma nee Seydina Siddiq yëkkatil euh, non xoolal <laughs> tàllalal sa loxo tàllalal sa loxo ma euh, mu tàllal hein bi mu tàllalee loxoom rek après euh, ma dem bay jaayanteeg moom am ku ma jiitu waaw <laughs> waaw <laughs> waaw léegi hmm. am ku ma jiitu kay ndeke kooku mooy ki nga xam ne mooy Bashir Bashir ibn Sa'd waaw mooy mooy waalidu an-Nu'man ibn Bashir moom moo njëkk a dóor loxoom ci loxo as-Siddiq jaayanteeg moom nee man mo Omar ibn al ma topp ci nit ñépp daal di ciy topp daal di jaayanteeg yi nga xamante ne nii mooy eh, eh, kooku eh, ak Sayyidna Siddiq waaw <laughs> waaw mu ne wa badarani rajulun min al ansaari fa daraba ala yadihi qabla an adriba ala yadihi thumma fa ala yadihi fatataaba annaas waaw <laughs> waaw muy Seydina Bashir ibn Sa'd mooy ki njëkk a jaayanteeg Seydina Siddiq ginnaaw gi moom Seydina Omar teg nee na nit ñi commencé di jaayanteeg moom bu ñu doon jaayante comme ni ñu ko xamoon rek dañuy jël loxo teg ci loxo ki ñuy jaayanteel waaye bu dee jigéen ñi comme ni Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaa ayyuhan nabiyyu Euh, euh, euh, bon iza jaakal mu'minaatu yubaayinaka loolu jaayante boobu ñoom doonu ñoon joxante loxo waaye ci dañ doon kii ci am ndox waaye jamais ñu laal yonent mi alayhi salaatu salaam doonu loon laal loxo keneen jigéen boo xam ne moom daal wul koy dagan mooy nekkul ak ko armaalam wala ki nga xam ne soxnaam comme ni ko sayyidatu Aïsha bint siddiqi radiyallahu taala anhuma daal leerale waaw sayyidna Umar nee na waaw fa basata yadahu fa baayatuhu wa baayaahu almuhaajiruun summa baayathu al ansaar waaw ñépp daal di ko fii mooy wane ne kon doonuñu woon ñaar ndax bu doon ñaar lañu Seydina Siddiq mooy Abu Ubayda ak Seydina Omar kese bu doon ñoom la Seydina Siddiq Seydina Siddiq moom la ñuy jaayanteel dina ne man ma jaayanteeg moom muhaajiruun jaayanteeg moom après waa lansaar fa ne woon yi jaayanteeg moom mooy ñu bari lañu woon te loolu Mawlaana Ibnu Mas'ud dina ko dina ko leeral léegi comme ni nga xamante ne noonu la koy noonu lañ koy gise léegi ci xadiisu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ak ñeneen ñoo xam ne moom dina boobu mawlaana ibnu mas'ud bi kese insha allahu taala kon mu ne kon nit ñi jaay wa nazawna ala sa'bin ñépp jaayante ña foofu yépp ma jaayanteeg moom kon Bashir na Sa'd moo jiitu fa baayatu wa baayahul muhaajiruuna muhaajiruuna yi jaayante summa baayatul ansaar wal ansaar ne woon foofu yépp te waxoon na la daanaka ñoom ñépp a fa ne woon ñu jaayanteeg ki nga xamante ne mooy as-Siddiq wa nazawna ala Sa'd ibn Ubaada nee na ñu daal di euh, euh, euh, bi ñuy bi ñuy jaayante di tëb noonu ñu di njëkkante ñu tëb ci kaw Seydina Sa'd ibn Ubaada waaw am benn waaye ne waay minhum ne qataltum Sa'd ibn Ubaada ne yéen seen njëkkante bi faat ngeen Sa'd ibn Ubaada <laughs> fa qultu Seydina Omar nee ma ne qatalallahu Sa'd ibn Ubaada ne bu dee ne Sa'd ibn Ubaada faatu na du ñun ñoo ko faat buur yàllaa ko faat <laughs> <laughs> waaw am na xam nga am na beneen riwaaye boo xam ne lenn ci boroom uh, kii uh, dane hmm, Euh, euh, euh, nu mu tudd ci suraaxul ahadis yi dañ ne lool kinaaya la ci ne yéen yu ngeen te tamit gàcceel ngeen Sa'd ibn Ubaada ak ni mu bëggoon moom lañu waroon a fal ngeen ñëw bàyyi ko fi mu ne noonon bu dee gàcce am na ko wala dal dara dal na ko lu wala dummóoyu gi du ñun ñoo ko def buur yàllaa ko dogale noonu waaw <laughs> waaw léegi nag ka léegi Seydina Omar di wax mu ne bi loolu amee nag mu ne wa inna wallahi maa wajadnaa fii maa xadarnaa min amrin aqwa min mubaayaati abi bakrin xashiinaa in faaraqnaa alqawma wa lam takun bay'a an yubaayi'uu rajulan minhum ba'danaa fa immaa an baayaynaahu alaa maa laa nardaa wa immaa nuxaalifuhum fa yakuunu fasaadun faman baaya'a rajulan alaa gayri mashuuratin minal muslimiin fala yutaabacu huwa wala alladi baayaca taxirratan an yuqtala waaw Seydina Umar ibn al-Khattab ne wa inna wallahi Seydina Umar a ngi wax ba léegi ci xutba bi Mawlaana Ibn Abbaas di ñu ko nettali l'an 23 ci gàddaayu ginnaaw gàddaayu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci xilaafaam quelques jours laata muy faatu moom Seydina Umar ibn al-Khattab Euh, radiyallahu anhu wa arda doon mettre en garde ci euh, ña ka doon wax ne bu Omar faatoo ma jaal di jaayanteeg diw mu ne wa inna wallah maa wajadna fii ma xadarna trouvé wuñ ci li nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañ teewe woon ci jamono joo jële ci mbir moo xam ne moo ginoon a dëgër ci euh, jaayante giñ jaayanteeg ki nga xam ne mooy Seydina Siddiq waaw parce que mooy loo xam ne il fallait ñu lijjanti ko balaa daraa xew fal kenn sinon moo tax mu ne moo tax mu ne ah, mu ne bés mooy euh, trouvé wuñu woon lu gën a dëgër ci côté fal kenn suñu ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam ci jaayante gi ñu jaayante Seydina Siddiq ndax lu tax ñu teeloon ko gaaw defe noonu parce que bañ demee ci wàllam sar xamuñu la xaw ñu dem fekk loolu xaw fa xashiinaa li tax ñu ñu jaayanteeg na Siddiq mooy xashiinaa dañoo ragaloon in faaraqna al qawma walam takun bay'a bu ñu leen mooy bu ñu fa jóge woon tàqale kook ñoom bàyyi leen fa dem ginnaaw bi ñu waxee ñoom ñu dem te jaayantewuñoo kenn hein xam nga la lañ doon ragal an tubayi'u rajulan minhum ba'dana buñ dellu woon dem bàyyi leen fa ne leen bon comme que déggu ngeen bon seet leen li ngeen def ñu dem liñ doon ragal mooy ñu jaayanteeg ñoom wàllan saar kenn ci ñoom fa imma te boobaa leen nay mën a xew fa imma baayaanahum ala ma la narda waaw mooy suwaa ñu ñëw topp leen ci lool jaayante ba bon ñoom ci koo xam ne ñun gërëmuñu ko te loolu nekkul li nga xam ne moom la yonent balay saar saam waxoon wuute nag li mu waxoon al a'immatu min quraish njiit yi ci Quraysh mooy non seulement ñun gërëmuñu ko mais du dañ koo gërëm ñàkk gërëm mooy daa fekk ne loolu ci boppam du lu yonent bi saa saam gërëm soit ñu bàyyi loolu ñu def loo xam ne te bu lu yonent bi saa saam gërëmul daa fekk buur yàlla gërëmu ko soit kon ñu ñu bàyyi ñu dem bàyyi leen fa ñu demoon buñ jaayantewul woon ak kenn bàyyi leen fa ñu jaayante kenn soit ñu topp leen ci loolu nga xam ne ñun gërëmuñu ko wa imma nu xaalifum wala ñu wuteeg ñoom ne leen non non ginnaaw ba bu doon dañoo dellu bàyyi leen après ñoom ñu jaayante kenn soit ñu d'accord ci kooku te bu boobaa def nañ loo xam ne ñun ci suñu bopp mu muhajiruna yi gërëmuñu ko ndax xam nañ ne wute naag li yonent bi alayhi salaam jàngale woon ak li mu waxoon te tamit wala imma nu xaalifum wala ñu wuteeg ñoom ne leen nag ki ngeen fi fal du ñu d'accord ci moom fa yakunu fasaad bu ko defee mbonte mooy am ak yàqute mooy xew mooy la waaja waxoon ne boo boo gaawul yabna al-Xattaab damay ragal waa anfaar waa ansaar daje nañ ci Saqiifa Banu Saa'ida ah guerre day am mooy guerre civile mën naa am xare mën naa am parce que bu dee daa am kuñ jiite ñii ne ànduñu ci fenn lañ ci àndul loolu mën naa indi ak yàqute mu ne nag faman baya rajulan ala ghayri mashura ba looloo tax nag képp koo xam ne mu ngi ñëw ci la waaj a doon wax taxoon mu ne dina def discours képp ku fi jaayante ku man di doon ala ghayri mashura ci loo xam ne amul kenn koo xamante ne nii moom la ci diisool diisoowu ceeg moo taxoon ci kaw mu ne woon ala ghayri mashurati minal muslimin waxtaanu ceeg kenn ci jullit ñi mooy waxtaanu ceeg ña nga xam ne ñoom lañ ci war a waxtaanal lan lañuy demee kooku kooku fala yutaba'uhu Hmm? wala alladhi baayaa kenn du ko topp ci loolu le waaye it kenn du topp ka mu jaayanteel te ghirratan an yuqtala te seen jëf jooju ex di exposé ci ñu daal di leen faat ñoom ñaar parce que dañoo nekk ñoo xamante ne dañuy indi shiqaq ak ak ak wuute ak division ci biir jullit ñi kon lii mooy xadiis bi waaw akbar xadiis bi fii la yem xadiis bi fii la yem léegi nañ xool riwaay al euh, euh, imaam ibn ibn ibn Mas'ud euh, nga xam ne al imaamu moo ko solo mu ne moom al imaamu ahmad rahmatullahi alayhi al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa muaawiyatu bnu amrin qaala xaddatanaa zaa'ida mu ne xaddatanaa zaa'ida qaala xaddatana Aasim xaa wa xaddatani Xuseyn ibn Ali wa xaddatani xaa dina ñëw ci loolu ah foog naa sax léegi xam ngeen ko xaa. Hmm? xaa mu ne kon xaa wa xaddatani te nettali na man imaamu ahmad xuseyn ibn ali muy xuseyn ibn ali an zaida mu jële ci zaida mu jële ci Zaa'ida an Aasim an Zirr an Abdullah ibn Mas'ud waaw léegi lan la wax kon nañ ñëw ci kaw kon al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mu ne haddathana Muaawiyatu ibn Amr mu ne nettali nañu Muawiya ibn Amr ibn al-Muhallab ibn Amr ibn Shabib al-Azdi rahmatullahi alayhi Abu Amr qaala mu ne haddathana Zaida mu ne ki ko nettali mooy Zaida ibn Qudaama ath-Thaqafi Abu as-Salt al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Aasim mu ne ki ñu nettali mooy Aasim di Aasim ibn Bahdala mooy Abu Bakr raxmatullahi alayhi an zir mu jële ci zir ibn xubaysh raxmatullahi alayhi abu maryam al asadiyu al kuufi an abdillah mu jële ci abdallah ibn mas'ud ibn gaafil ibn habib raxmatullahi alayhi al hudaliyu al kuufiyu raxmatullahi alayhi wal xadiisu sanaduhu xasan aw saxiix waaw ah, ñu ne néew saxiix mu ne woon xaa wa xaddatani Xuseyn ibn Ali mooy même kii bi euh, moom mu jëlu ko ci Zaida an Aasim an Zir an Abdillah Seydina Abdallah ibn Mas'ud lan la wax mu ne lamma qubida rasulullah lamma qubida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaalat al-ansaar minna amiirun wa minkum amiir fa ataahum Umaru fa qaala yaa ma'shara al-ansaar alastum ta'lamuuna anna rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam qad amara abaa bakrin an ya'umma an-naas fa ayyukum tatiibu nafsuhu an yataqaddama abaa bakr fa qaalat al-ansaar na'uudu billaahi an nataqaddama abaa bakr waaw Seydina Mawlaana Ibnu Mas'uud mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam ci la génne àddina bi ko borom bi jëlee qaalatil ansaar waa lansaar dañoo wax mooy saqifatu bani sa'ida minna amirun wa minkum amir ñun de am nañ mooy dañuy ut kenn mu nekk njiitu lansaar yi ngeen ut yéen muhaajiruna yi kenn mu nekk njiitu muhaajiruna yi mu ne faataawu Umar Seydina Umar ibn al-Khattab dikkal leen ne leen fa qaala mooy ci mbooloo mi du moom kese fa qaala mu ne yaa ma'sharal bokk na ci loolu laa la wax ne Seydina Omar fay def ko tënk mais yeneen riwaay ñooy wane leeral am na ñu ci tudd sànq di gën a yaatal comme ni Seydina Zayd ibn Thabit intervenir ak ñeneen Seydina Omar ne yaa ma'sharal ansaar e eh, yéen mbooloom wal ansaar alastum ta'lamuuna anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad amara Aba Bakrin an ya'umma binnaas ne yéen mbooloom lamsaar yi dama leen di laaj est ce que xamu ngeen ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam lim feebar yépp kan la doon di digal mu jiite du Seydina Abu Abu Bakar la doon ji wax mu jiite léegi nag dama leen di laaj fa ayyukum tatibu nafsu ana kan ci yéen la xelam di dal an yataqaddama Abu Bakar muy jiitu Abu Bakar banaan mooy xalifa fa qaalat al ansaar ansaar yi ne na'uudu billah radiyallahu anhu ne na'uudu billah ñu ngi muslu borom bi tabaaraka wa ta'ala an nataqaddama Abu Bakar ñuy jiitu ki nga xam ne mooy Seydina Abu Bakar wal hadiisu qad rawaahu al imaam an-Nasaa'i wa kadhalika soloona lu mel noonu al imaam ki nga xam ne mooy ibnu ah, <clears throat> ibnu eh, eh, mooy biñ jóge sànq al Buxaari mu ngi ci kon gis nga mbir mi nii la léegi nag waaw ah, ñu continuer ginnaaw li ginnaaw lii kon jaayante <coughs> saqiifa bi lool la seydna anas ibn malik radiallahu taala anhu di ñu nettali li nga xam ne moom moo ci tegu euh, comme li nga xamante ni nii noonu la ko al imaamu al buxaariyu rahmatullahi alayhi daal di soloowe ci kitaabul ahkaam ci kitaabul ahkaam bunt bi nga xamante ne nii moom la def ci baabul istixlaaf al imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi mu indi fa xadiis seydna anas bi raxmatullaahi aleyhi wa radiyallaahu anhu waaw seydna anas bn malik walxaditu aydan qad rawahu alimam annasaiyu wa kadalika alimamu ahmad rahmatullah ala aljamic alimamu albuxaari jële ko ci ibrahim bnu musa mu ne xadatana ibrahim bnu musa ibn yazid ibn zazan at-tamimiyu as-saghir rahmatullah alayhi abu isxaaq qaala axbarana ah, hisham mu ne ki ñu nettali mooy hisham muy hisham ibn yusuf as-san'aaniyu abu abdirrahman al-qaadi rahmatullah alayhi an ma'marin mu jële ci ma'mar ibn rashid ah, al-azdiyu al-haddaaniyu as-San'aani rahmatullahi alayhi an az-Zuhri mu jël imaam az-Zuhri an Anas ibn Malik al imaam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an al-jamii' mu ne annahu sami'a xutbata Umar al-aaxira hiina jalasa ala al-minbari wa dhaalika al-ghadaa min yawmi tuwuffiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam waaw Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne man de dégg naa xutbaay Seydina Omar bu mujj bi nga xam ne moom la defoon kañ xiina jalasa ala al minbar bokkul ak bi ñu doon wax sànq de ci xilaafaam déedéet ba mu toogee mooy parce que dafa def ñaari xutba mooy xutba bu njëkk bi du yonent bi alayhi salaam génne àddina mooy bi mu ñëwee taxaw ne ku fi wax yonent bi alayhi salaam génn na àddina rek dinaa ko fàtte yonent bi alayhi salaam dina ñëw waaw dina ñëwaat waaw ta dina dagg dina rey ñi nga xamante ne ñoo naan moom génn na àddina boobu lay wax waaw mooy lool mooy première xutba bi beneen bu mujj bi nag mooy ba ca suba ga nag mu defub xutba waaw loolu la seydna anas ibn malik naan annahu sami'a xutbata umara al axira radiyallahu ta'ala anhu wa ardah mu ne dégg naa xutbaay seydna umar bu mujj bi xiina jalasa ala al minbar bi mu toogee ci minbar bi mooy après biñ jaayantee ca saqifatu bani sa'ida mu ne wa dhalika te lii man anas ibn malik may wax radiyallahu anhu xaadimu rasulillahi salawatullahi wa salaamuhu alayhi loolu xutba boobu loolu algada min yawmi tuwuffiya an-nabi mooy ca suba ga ba yonent bi alayhi salaatu salaam génnee àddina fa tashahhada wa fa tashahhada wa abu bakrin saamitun laa yatakallam nee na Seydina Omar daldi Euh, euh, tudd baatu seede yi fekk Seydina Siddiq mu ngi toog te waxul dara waaw noppi waxul dara waaw fa qaala Seydina Omar ne kuntu arju an ya'isha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw nekkoon na man arju doon yaakaar an yaisha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hatta yadburana yuridu bi dhalika an yakuna axirahu Seydina Omar léegi day ñëw di rectifier le tir que lam leen doon wax démb naan leen ko fi wax yonent ma lay saa saam génn na àddina mu bëgg leen wax ne nag ah loolu waxoon nañ la ci am na riwaay boo xam ne loolu jëlewuma ko woon ci téere bi yàlla jëlewuma ko woon fenn waaw loo xam ne lu ma yaakaaroon rek la parce dama foogoon ne yonent ma lay saa salaam moo ñuy mujj génn àddina ñun ñépp looloo taxoon ma doon wax loolu waaye du loo xam ne lu ma yonent ma lay saa saam wax ne faatuwul daa am fu dem du tamit ci alquran bu mu ko jëlee moo tax nag ca sub ca suba ga nag mu ne kuntu arju an ya'isha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadburana mu man Seydina Omar de njortoon naa te amoon naa yaakaar lool mébatoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dund ba nekk kiy mujj génn àddina ci ñun saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax mu yuriidu bi daalika an yakuna aaxirahum lim namm ci lool mooy këne bëggoon na yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ku mujj génn àddina ci ñoom fa in yaku muhammadan fa in yaku muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qad maat fa inna allaha ta'ala qad ja'ala bayna adhurikum nuuran tahtaduuna bihi hada allahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam waaw bihi hada allah tahtaduuna bihi hada allahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag bu dee yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme ni ñu ko as-Siddiq leerale ta wax ñu ko mu leer naññ te mu leer na génn na àddina nag ah fa inna allaha ta'ala buur yàlla mu kawe mi kat qad ja'ala bayna azhurikum nuuran def na ci seen biir leer goo xam ne tahtaduuna bihi boo xam ne moom ngeen ci gindeeku te ci leer googu bihi hadallah moom la buur yàlla daal di gindee Seydina Muhammad moom la ko tegaloon ci la doon jaar wa inna Aba Bakrin te xam leen ne Seydina Abu Bakar mii toog saahibu rasulillah mooy ndaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy àndandoowam bi bokk thani ithnain mooy deuxième personne bi nga xamante ni nii ñoom ñoo àndoon fil ghaar mooy thani ithnain idhuma fil ghaar comme ni nga xam ne loolu la alquran wax ne thani ithnain waaw idhuma fil moom mooy deuxième te àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te alxuraan di leen tudd bañ nee ca xuntuma ba ñuy gàddaay mooy kii toog mooy seydina siddiq mii di àndandoo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fa innahu mooy xutba doon def bi mu njëkk a def seydina siddiq toog fa innahu awla al bi umuurikum moom mii seydina siddiq moom mooy ki gën a yelloo ah moom mooy ki gën a yelloo ci julli ñi seen mbir waaw mooy jiite leen waaw mu ne fa quumu kon nag maa ngi leen di ñaan di leen wax fa quumu jóg leen fa bàyyi'uhu ngeen jaayanteeg moom waaw Seydina Anas ne wa kaanat taa'ifatun amoon na benn mbooloo boo xam ne minhum ci saxaaba yi qad baayacuhu qabla dalika fi saqifati bani saacida am na mbooloo ci saxaaba yi ñoo xam ne ñoom daldi woon nañu jiitu woon nañu jaayanteeg ñi nga ki nga xam ne mooy Seydina Siddiq ba pare ca saqi sa euh, euh, ca angaar boo bale ca waa banu Sa'id ci waa Ansaar mu ne wa kaanat bay'atul 'aamati 'ala al-minbar al-imaam az-Zuhri euh, al-imaam Anas ibn Malik ne bay'a bi nga xam ne nag mooy bi nga xam ne nag ci la ñépp bu général bi loolu nag mu ngi xewoon ci minbar bi mooy bés boobu comme nim ñu ko nettalee nii moom Seydina Anas ibn Malik mooy ñeneen ñi nga xam ne newuñu fa woon ñu ñëw jaayanteek moom foofale ci biir jàkka ji ginnaaw ba nga xam ne lañ ko def ca banu ca saqifatu ñenn ñi lañ jaayante ci sa euh, euh, fi nga xam ne mooy euh, bu kiiwu banu saida bi ca seen foofu la ñu newoon ñoom waa Ansaar waxoon nañ la côté bi bokk na li doon gën a ne waxu caaxaankat yi naan keroog bi yonent mi alayhi salaatu salaam naan indil leen ma bindal leen loo xam ne du ngeen sànku ba faw que ne Seydina Omar da doon bañ xaa xamoon ne da doon bind ne Seydina Ali moo war a nekk xalifa naa Omar a ngi nee na man de kuntu la arju ko man nekkoon naa doon mëbët lool tey yaakaar an ya'isha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta yadburana mooy mujj nekk ku mujjee génn àddina kooku mos jàppoon na ne feebar bii da ciy jóg moo tax loolu waxu waxu la ñoo xam ne wal iyaadu billah a'aadana allahu min al jahli wal ima wal wal wal wal ama nañu buur yàlla musal ci li nga xam ne mooy ak sànkute waaye yal nañu buur yàlla tabaraka wa taala daal di musal ci ak ngumba goo xamante ne dara waralu ko lu dul fanatisme ak tamit jàpp ci loo xamante ne nii mooy ne lii liila saanga la teg ko ci bayyana te ñun nag suñu boroom tabaraka wa taala daf ñoo waxoon ci wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam qul innama ad'u ila allahi basira ana wa man ittaba'ani walla damay woote ci li nga xamante ne mooy ala bayyina ci yàlla ala bayyina waaw ana man wa man ittaba'ani ak ku man xoola riwaay imam ibn ibn bi rahmatullahi alayhi ba al imam ibn isxaaq boo demee ci siiratu ibn hisham waaw ah, muy xutba bi nga xam ne Seydina Omar moom la wax li ak say ak xutbaab Seydina Siddiq bi bu ko defee ñu paree fii nag buñ paree ci lii daal di dugg nag ci waajtaay bi eh, dernière phase bi li jëm ci waajtaayu kooru yonent mi alay saa saam ak denc beeg yooyu insha allahu taala imaam eh, ibn Isaaq kon bon eh, moom ci imaam az-Zuhri la ko jële mu jële ko ci Anas imaam Anas ndax dane xaddatani az-Zuhri qaala xaddatani Anas ibn Maalik annahu qaala lamma buyi'a abu bakrin fi saqiifa wa kaana al-ghadu jalasa abu bakrin ala al-minbari fa qaama umaru fatakallama qabla abi qabla abi bakr fa hamida allah wa athna alayhi bima wa ahlu thumma qaala ayyuha an-naasu inni kuntu qultu lakum bil amsi maqaalatan maa kaanat mimma wajadtuhaa fi kitaabillahi wala kaanat ahdan ahida ilayya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam walaakinni qad kuntu araa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam sayadburu amranaa fa yaquulu yakuunu aaxiranaa wa inna allaha qad abqaa fiikum kitaabahu alladhii bihi hudaa allah bihi hada allahu rasulahu fa in sallallahu alayhi wa sallam fa in i'tasamtum bihi hadakum allahu lima kana hadahu lahu wa inna allaha qad jama'a amrakum ala khayrikum sahibi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa thani ithnayni idh huma fil ghari faqumu fabayi'uhu fabayi'a an-nasu aba bakrin bay'ata al-'amma ba'da bay'ati as-saqifa mooy la même chose li al imaam al Buxaari yi daal di indi foofu te ñu gis ko léegi ci kitaabul istixlaaf léegi nag ñu ñëw nag ginnaaw bi Seydina Omar waxee mooy li ñu doon wax sànq ne am na riwaay bu ne dane lu ma leen waxoon démb trouvé wu ma ko ci téere bi yàlla trouvé wu ma ko tamit du lu ma yeneen tibalay sa saam dénkoon ma ko déedéet loolu mooy lii nii di riwaaya al imaam ibn Isxaaq bi sanadin saxiix ndax ci haddathani Zuhri imaam az-Zuhri moo ko nettali mu jëlee Seydina Anas ibn Malik Seydina am ci sanad boobu nag lay continuer mu ne ginnaaw bi Seydina Omar pare dafa toog am na riwaay yoo xam ne dafa ne Seydina Siddiq da Seydina Omar da koo fexe ngir mu yéeg ci kaw minbar bi waaye euh, kii euh, Seydina Omar muy xadiisu euh, boo demee ci Abdurrazzaq Euh, te mu nekk ci mu jaar ci Abdurrazzaq an Ma'mar mu nekk ci inda al Ismaa'ili mustaxraj imaam al Ismaa'ili Abu Bakr rahmatullahi alayhi imaam Anas nee na laqad ra'aytu Umar Umar yuzaiju aba bakrin ilal minbari zijaajan waaw yazuju mooy di ko puus ngir mu toog ci kaw minbar bi quoi léegi parce que Seydina Siddiq dafa bëggoon a taxaw foofu bëgguloon a nekk ci kaw